baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim id yugashiikumu nnucaasa amanatan minhu wa yunazzilu calaykum min alsamaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba cankum rijza alsheytaan waliyarbita calaa quluubikum wa yuthabbita bihi alaqdaam kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ña fukk bi ak benn ba léegi ci xareb badar boobale ak xéewal yi leen fa borom bi tabaaraka wa taala defal ginnaaw bi mu tuddee li nga xamante ne nii moom la leen yónnee malaaka yam leen yónne woon comme ni ñu ko gise woon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna muy tudd ci xéewal yooyu ba léegi mu ne id fàttalaku leen yéen jullit ñi yughashshikumun nu'as ba nga xam ne ci la leen seen boroom tabaaraka di muur li nga xam ne mooy ngëmmentu ga mooy nelaw ya amanatan mu nekk loo xam ne nag daleen koo roof mu nekk loo xam ne ak dal lay doon minhu tukkee ca boroom bi tabaaraka wa taala wa yunazzilu bokk na ci xéewal yam leen defal keroog ca badar laate xare bay tàmbali ca guddi ga wa yunazzilu mu daldi wàcce aleykum ci seen kaw mina samaa'i ci niir yi ma an ndox li yutahhirakum bi ngir mu laabal leen ci wa yudhiba ankum rijza shaytaan mu daldi leen wëyal dàqal leen li nga xamante ne mooy tilim tilimu ak li nga xamante ne jax-jaxalu shaytaane wali yarbita waaye ngir mu dëgëral ala quluubikum ci seen xol yi wa yuthabbita bihi laqdaam mu daldi ciy dëgëral li nga xam ne mooy seen dëggu tànk yi ba tax laxasoon na wàcc ci ndox ma comme que suuf sa dafa ne woon ak gannuus comme ni ñu ko gisa woon ci nettali bi mu taw ci côté jullit ñi loo xamante ne nii ñoom radiyallahu anhum dinañ ci man di avancer di dox ndax ndox ma bariwul woon dafa dëgëral rek li nga xam ne suuf fi labbada lahumul ard kanta côté nag waa Quraysh fañ ñoon mu nekk waame lool mooy li dëgër te loolu ñëw na ci saxiixu imaamu muslim ko xadiis boobu rek nga xam ne yàgg nañ koo gis muy xadiisu Busaysa bu bu seydina anas boobu mu doon tudd ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallama bu saysata ayna ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ko moo yónni bu muy bas-bas aljuhaniyu radiyallahu anhu wa ardah daal di koy yónni aynan mu nekk koo xam ne day dem xoolali ko nan la ngi njëggum abu sufyaan mi daal di def loolu ci xadis boobu noonu Seydina Anas nee na yonente mi alei saatu bi mu ñëwee dafa jiitu moom moo jiitu li nga xam ne mooy mushrikuuna yi ca Badar wuuteeg li nga xam ne dangay dégg lu bari ci surtout yenn mufassiruuna yi di ko wax naan waaye loolu dëgërul naan dañ koo jëlee ci Mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma kene yéefér yi ñoo jiitu jullit ñi ci teenu badar ya ñoom nag bi ñu sonnee xamuñu nan la ñuy def ba ci yéefér yi ñu naan ah seen xel di dem naan ñee nga xam ne nekkuñ ci dëgg ñoom ñu yor ndox te ñu yoruñ si no suñu boroom wàcc ndox mi taw bi waaye loolu noon demewul noonu loolu du lu dëgër li dëgër mooy li nekk sax imaamu muslim te noo nee la ko al imaamu muhammad ibnu isxaaq ibnu yasaar rahmatullahi alayhima nettali woon comme ni ñu ko gise woon rek li nga xam ne noonu lañ ko doon tënk nettali bi xew-xewu badar bi walillahi alhamd wal minna suñu boroom ne ba léegi id fàttaliku leen keroog bi nga xamante ne nii yuuxi bi nga xamante ne nii ndax gis nga gëmmentu goo gële mooy dañ cee nelaw bu baax mën a récupérer lii nag wuute naa ngëneen gëmmentu goo xam ne suñu boroom defaloon na leen ko ay nelaw keroog ghazwatu Uhud loolu loolu yi defaloon alhamdulilah defaloon na leen ko ci xéewalam yi moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne us ba léegi fàttalaku leen yuux yi ba nga xamante ne nii mu ngay wax yu rabbuka yow sa borom seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ilal malaa'ikati ca malaaka yi nga xamante ne nii ñoom ñoo waroon a ñëw fekk xare bi ak yéen alayhimu salaatu wassalaam lii la leen boroom bi daal di woon wax yu daal di leen woon koy deey ne leen an nii mankat seen boroom maakum maa ngi ànd ak yéen di leen dimbali te sama digal ngeen di dox fa sabbitu alladina amanu dem leen ngeen dëgëral ndëggu tànk waaye dëgëral xolu ak ñi nga xamante ne nii jàppale ñi nga xam ne ñoo gëm borom bi tabaraka wa taala ci xare badar bi sa ulqii man nag seen boroom nag dinaa sànni xilsif naa sànni fii qulubi alladina kafaru ci xolu ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla di abu jahli nag gaayam fi àndal ar-ru'b ak tiitaange bañ tiit leen fadribu yéen nag sama malaaka yi mu ngeen demee alaykum salaatu wassalaam na ngeen dóor fawqal anaaqi ci doq ya mooy dee leen dóor ci kaw bu doq yi mooy ci bopp yi wala ci bopp wala ci doog not doot gi baax naa xi mooy fii bu dee ne day tekk ci kaw mooy dóoral ci doq yi la li nga xam ne mooy bopp yi de mooy na ndog na na na put yooy dog wadribu te doo leen minhum ca ñoom yéeféer ya kulla banaanin fépp foo xam ne am na articulation rek la fépp fu ñaari yax di laale foofu bu ngeen leen di dóor dee leen dóor foofu la na jaase yi dal yoo foofale daalika suñu boroom nag ne lii gisoon nañ keroog ni ci malaaka yi ñee woon niñ ko fàttali woon ci ay jataay jataay bi Seydina Jibril yonente mi alayhi salaam naan Seydina Abu Bakar abshir Aba Bakrin ataaka nasrullah dëggal yow Seydina Abu Bakar ataaka dikkal na na nasrullah sa ndimbalal borom ak tamit yi nga xamante ne aqdim Hayzum ak yooyale ak saxaaba yi nga xamante ne même Mawlana al Abbas ibn Abdul Muttalib keroog bi ñu ko jàppee prisonnier waa ji daa ñëw benn ansaar yi ne man mii maa ko jàpp Seydina Abbas ne yonente bi alayhi salaatu kii jàpp ma benn yoon prisonnier ki ma jàpp moom melul nii voilà décrire ko mu ne ko mu ne saxaaba bee mu ne ko déglul xam nga lan la daa am malaaka boo xam ne moo la ci jàppale malaaka bu tedd moo la jàppale ba nga jàpp Seydina sama baay baytex bii daan Abbaas ibn Abdil bi kon loolu leer na léegi nag mu ne daalika boo gisee loolee nag bi annahum boo gisee borom bi daal di leen jàppale yim fi tudd nii yépp mooy bi annahum kana ñoom yéeféru Quraysh yi keroog shaaqullaha wa rasuulahu dañoo wuute ak ki nga xam ne mooy seen borom daal di dégg dañuy contrarier seen borom di wuuteeg moom wa rasuulahu ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wa man yushaaqiqillah te képp koo xamante ne nii dafay wuute ak borom bi wa rasuulahu ak ndawam bim leen yónnee muy alayhi salaatu wassalaam fa inna allaha yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala wala kookale dana yëg wala ñoo ñële nañ yëg ne anna bi anna fa inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala shadiidul iqaabi ku tar mbugal la zaalikum mu ne loolee nag boo gisee ma tegoon leen ko ñoom yéefér yi ba pare nag zaalikum li leen dal noonee du dara lu dul li ñu defoon moo taxit fa duuquhu ay wa ma ne leen mos leen ko yéen julli yéen yéefér yi mos leen mbugal mi wa anna lil kaafiriina lool mooy mos leen ko fii lii ma leen teg fii ci badar daal di leen toroxal man seen boroom fii na ngeen ko mos wa anna lil kaafiriina te ñeel na yéefér yépp nag ci kaw suuf yoo xam ne yu mas a mel yu fi mas a jaar rek mooy ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon yéen Abu Jahl nag ñoom Umayya ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ak yéen di mooy yàlla ak ñii ñëw ba àddina bi lemu képp ñépp ñoom ñépp nag ku ci faatu ci kéefër ak na ko leer na wan na lil kaafiriina ñeel na yéefér yi de adaaban naar mbugalum sawara mu ne yaa ayyuhal ladiina amanu e yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal idaa laqiitumul kafaru bu ngeen te ak ñi nga xamante ne nii saa su ngeen dajee alladina ñi nga xamante ne nii kafaru dañoo weddi seen borom zahfan ngeen nekk mbooloo nekk cib xare falaatu walluhumul adbar bu leen leen wan gannaaw seen doq ya di daw de loolu moo tax dafa bokk ci kabaa'ir yi mooy ci foy bi li nga xam ne mooy bàkkaar yi gën a rëy comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddee ci juróom-ñaari bàkkaar yi nga xamante ne dañuy naq seen boroom safara di nekk di leen alak bokk na ci yow yawmu zahf mooy daw bis bi nga xamante ne ca la mbooloo ya di dajaloo di tancaloo ngir xare diggante jullit ñi ak yéeféer yi nga daal di daw waaye nag léegi nag daw bu nee nag daa am foo loo xam ne borom bi dina ko leeral ndax fee ndax loolu bàkkaar bu rëy la moo tax mu ne wu man yu wallihim képp koo xam ne da leen a wan doq de daal di leen dummoo daal di daw yow may din bu koroogee du borohu daal di leen wan sa gannaaw mooy daw illaa lu dul fan mooy da ngay jàll da ngay puus ci beneen wàll boo xamante ne nii li qitaalin foo xam ne moo gën a foofu ngay gën man a xeexe nga jóge côté bii nii comme fii nii moom daana mbir mi jekk woo fi nga xaw a puus beneen côté ngir a mën a jekku boobu aw wala boog mutahayyizan ila fi'a mu daw daal di uti doole daal di dugg ci mbooloo moo xamante ne nii ci mbooloom jullit ñi ngir lan gina am doole ngir ñëwaat ci biir xare bi bu dul loolu rek faqat dëgg-dëgg gis nga ki daw te ñaar yi taxuñu kooku de faqat dëgg-dëgg baa dellu naa bi ghadabin daal nay dellu bi ghadabin ci mbugal min Allah dellu dootu dugg na ci mbugal te dina ko ñeel mbugal moo xaman ni mer goo xamante ne nii mbugal la koy jural min Allah bu tukkee ci ma wa mawaahu te dëkk waaye malëg de jahannamu mooy safaraw jahannama wa bi'sal masir ak a ñaaw li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mujj googale mu ne falam taqtuluhum mu ne nag yéen jullit ñi falam taqtuluhum keroog nag na ngeen xam ne lii nag lu rëy rëy la lii borom bi tabaraka wa taala di wax nii mooy lu rëy rëy rëy la loo xam ne sahabatu rasulillah est-ce que ñoom alayhim assalaam alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu an wa radiyallahu anhum wa ardaahum lii boroom bi di wax lu rëy rëy la tekkiwul rek ni ko ñenn ñi jàpp ne falam taqtuluhum yéen faatu ngeen leen woon walaakinna allaha qatalahum waaye li am ba des mooy boroom bi moo leen faat wa maa ramayta ba pare mu teg ci ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow sànni woo id keroog bi nga xamante ne nii ramayta ta nga sànni tubb ca suuf se ne shaahatil wujuh daal di leen koy sànni ba xare bi tàngee mooy xabuxatil wuju subbooxun ma yi xar kanam mooy mooy mooy bon na xar kanam yi ba mu damul ba rek mu dugg ci xol bëtu uh, musrikuuna yi jullit ñu songu leen daanaka fa lañ leen gañee comme nam ko defee woon Hunayn mu ne ko wamaa ramayta keroog badar yow du yaa sànni dëgg-dëgg id ramayta mooy da sànni woo keroog bi nga sànnee walakinna allaha rama waaye li am ba des mooy borom bi tabaraka wa taala mooy ki sànni de wali yubliyal mu'minina minhu balaan hasana daf leen a defal xéewal yii defal leen yu toll nii ngir lan ngir jullit ñi daal wali yubliya ngir ñu man faa am al mu'minina way ngëm yàlla yi minhu tukkee ci borom bi balaan xasana mooy ay ay ngañaay boo xamante ne nii rafet lay nekk boo xamante ne ak may tamit gu am solo leen boroom bi defal keroog defal leen ñu gañe yéeféri ba pare am ci ñoom am màng gu rëy rëy rëy inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala sami'un aji déggaakoonu ñaan la de ci jaamam yi waaye sami'un aji déggaakoon la de alimun aji xamaakoon la léegi nag liñ doon wax sànk dinañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw ci wal wamal falam taqtuluhum walakin allaha qatalahum ak wama ramayta id ramayta walakin allaha rama